A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu azza wa jalla fii suuratil kahf. wada acuudu billahi min alsheytaan alrajim am xasibta anna asxaaba alkahfi warraqiimi kaanuu min aayaatina ajaba suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci juróom-ñeenteelu laaya bi mu ne am xasib dalax dangaa yaakaar anna asxaaba alkahfi kene waa xuntuma waa bon waa waa ñoo ñële jën yoo yële demoon ci fa nga xamante ne nii ñoom ñoo nekkoon ca biir xuntu moo mënate moo gën a yaatum xuntu nag gorot waaye mooy këf moom daal ci français moom la ñuy wax caverne de war raqiim ak raqiim wax nañ la dinañ ci ñëw insha allahu taala kaanu ndax ñoom dangaa yaakaaroon ne ñoom nekkoon nañ min naa ci suñu laaye yi ajabaa gin cee yéeme mooy ñoom yéeme nañ de waaye du ñoo gine yéeme ci suñuy laaye yi waa Quraysi ñi bañ demee waa Makka waa ahbaaru yahuuda yi muy fóoréew yahuud yi wax leen ko nag ñu jàpp ne lii ñu laaj mooy li gine yéeme yéeme yéeme mbir mi nag demewul noonu le léegi nag lii boroom xam-xam yi dañ ci wute mooy asxaabul kahfi xam nañ leen léegi nag ñaata lañu kantaa ñaata lañu loolu suñu boroom ci biir dina wax ni nit ñi dañ cee wute ñii naan nangam lañ ñii naan nangam lañu suñu boroom ne ñi ko xam bariwul mawlaana ibnu abbaas nag radiyallahu anhuma nee na ñi ko xam waaw man mii bokk naa ci ñi ko xam loolu dinañ ko gis inshaa allahu taala léegi nag mu des mu ne kon waa Kahf waa saabul Kahf yi ñoon war raqiim yi ar raqiim yi ñooñu dañoo wute ci mooy lan boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am wax bu njëkk ñu ne ar arraqim yi lenn la mooy àlluwa wa nga xam ne ci lañ bindoon seeni tur ndax ñoom ba ñu duggee ca biir xuntuma dañ cee bind seeni tur ngir nit ñi nga xam ne ñooy ñëw seen ginnaaw daal di xam ne ah ñii de ñooy kon seen ya nga xamante ne nii ñoom lañ doon nettali ci seen mbir yéeme ci lañ ko bindoon ci àlluwa wa ñu ko bindoon nga xam ne ci wàllu përëm la ak yoo yooyalee loolu la ñuy wax loolu mooy arraqim loolu benn wax la am ñoo xamante ne dañ ne aw xeer la woo xamante ne nii ci lañ bindoon seen tur yi ñoom ñoo ñooñulee léegi nag mbir moo loolu wenn wax la am ñu ne déedéet arraq yi mi leneen la arraqimi ñu ne leen kon yéen daal yéen dégg ngeen ñi jot a wax nee ngeen du loolu ana kon yéen seen wax mooy lan ñu ne arraqimi daal xam nga mooy lan mooy gis nga montagne boobu nga xam ne moom lañ duggoon du do arraqim moo sox suñu borom naan ndax dangaa yaakaar waa xuntuma ak ñi nga xamante ni nii ñooy arraqimi mooy waa ma ñooñ lay wax am ñu ne déedéet déedéet bàyyi leen li ngeen di wax mooy turu dëkk ba la mooy dëkk ba ñu jóge woon ba ñu génnoon daw ndax buur ba dina leeral yooyu yëpp lu taxoon ñu daw ak lu ko waral ñu ne di dëkk boobu moo tuddoon ar-Raqiim am ñeneen ñu ne déedéet ar mooy li nga xam ne mooy mooy al mooy mooy fi ñuy def daaji li nga xam ne ci la ñuy def daa di bind àlloo booy bind loolu de loolu ci làngu rom room yi loolu la loolu benn wax la am ñu ne déedéet al raqiim du dara lu dul xaj ba ñu àndaloon xaj ba moo tuddoon ar raqiim am ñu ne déedéet bàyyi leen loolu le ar raqiim mooy turu gis nga xur woowu nga xam ne fa la montagne bi ne woon te ñu duggoon ci biir foofu moo tudd li nga xamante ne mooy ar raqiim ñeneen nag dañ koo li gën a ñu gën a lëngal ne mbir mi mooy lu ñu bindoon na ndax dafa jóge ci marquum am yang kitaabul marquum mooy raqama mooy loo xam ne dañ ko dañ ko rëdd bind ko ñu ne loolu foofu lay jóge boo tax ñu bari ne loolu mooy li gën a dëgër mooy ne ar am na nag ñeneen ñoo xam ne dañ ne ñun raqim bi suñu borom daa tudd waa ashaabul kahfi bi mooy nettali wu ñu ay mbiram ñoom ñoo ñan la waaye daal yii mooy wax ñi nga xamante ne nii moom ñoo ci ko si gën a siiw alhamdu wal kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala nag di dugg nag ci nettali bi mu ngi tontu waa Quraysh mu ne is ba nga xamante ne nii fàttew la kol yow seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam awal fityatu ilal kahf ca la dem daal di daw ngir làqu ji daal di dem fi nga xamante ne mooy alfitiyatu jeunes yoo yëlee nga xam ne ay ndaw lañu woon nekk ci seen digg doole ilal fi daal di dem fa nga xamante ne nii mooy ca xuntu moomale dafa xaalu ñu ne rabbana e suñu boroom yow dana ñuy dagaan di la ñaan aatinaa yal nangu ñu may min la dun ko daal di tukkee ci yow rahmatan yërmande de sa yërmande dong la ñuy sàkku de wa hayyi lanaa te yal nangu ñu yéwénal min amrina ci suñu mbir mi ñu mooy gëm gi ñu la gëm ak ni nga xam ne noonu la ñuy def barar wala suñu diine jii daal rachada ak njub léegi nag lii la léegi nag bala ñoo àggale mooy mbir mi boom xam-xam yi rahmatullah alayhim nettali yi bari na ci waaye en gros daal boo ko dënkee ci wax ju gàtt mooy dañu ne fii daa am denn buur boo xamante ne nii moom loo daan moo ne woon foofu la ca dëkk ba buur boo xam ne nag buur bu dëng woon ba pare di jaamuloo nit ñay xërëm ak yooyu léegi nag jeunes yii nii ban jamono Seydina Isa la woon alayhi salaatu wassalaam laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñëw ci diggante boobu am ñeneen i wax waaye daal ci gàttal ñu ne léegi nag buur bi bëggoon leen a jaamuloo xërëm yi comme waa dëkk bi yépp ñoom nag ñu daal di bi nga xamante ne nag ci leen buur bi daal di woolu ci palais bi nag wax ak ñoom gaa yi wax ak moom nag wane na ko daal ñun daal ñun ki ñuy jaamu kenn la damooy borom bi tabaaraka wa taala léegi nag buur bi daal di leen tëkku nag ne leen nag may naa leen da ngeen di gone may naa leen fii ak quelque fan wala fii ak guddi daal wala bu ngeen dee daal ngeen waxtaan ci ñëwaat fii wax ma lan ngeen décidé léegi nag nga xam ne ci la ñu dem ci lañ ne de bés buñ fi newee di ñëwaat ci buur bi dinañu faat kon nag ni ñuy def nañ fexe li nga xamante ne nii mooy suñu diine ci la ñu génne daldi bi ñu génnee nag di dem ci lañ romb benn sàmm boo xamante ne nii moom da doon sàmm yoraale ab xajam sàmm bi ñu laaj mu laaj leen ñu wax ko moom li leen tax a jóg mu ne maag yéen a ànd de loolu la àggum léegi nag ci lañ ànd dem yi nga xam ne mooy xuntu moomale ci montagne montagne boobale daal di fay dugg nag ba ñu fa duggee noonu ci la borom bi tabaaraka wa taala daal di leen fay nelawloo ay ati ati at ay téeméeri ati téeméeri at loolu nag lay nettali nii kon moom lay wax ne il fàttalakul ma nga xamante ne nii awaawa awal fityatu ilal kahfi ca la jeune yooyale ndaw yooyale daal di dem ilal kahfi ca xunduma fa xaalu ba ñuy dem nag ñu nga naan seen borom moom lañ dégg seeni mbir dana xam nañ ne mbir yi du affaire dara mooy da ngay góorgóorlu borom bi tabaaraka wa taala moom mooy def lu ko neex te moo lay jàppale xanaa du loolu moom la buy suñu borom di wax moom la ñaan yi ci sunna laa hawla wala quwwata illaa billah laa hawla aw ma pexe rëcc wala quwwata aw ma kàttanu indi li nga xamante ne mooy njariñ waaye rëcc aw ma pexe ngir mën rëcc ci musiba yi wala xawla aw ma pexe ngir mën a jaamu borom bi tabaaraka wa taala comme ni mu ko bëggee wala quwwa aw ma kàttanu rëcc de ci musiba yi wala quwwa waaye aw ma kàttanu def li borom bi tabaaraka wa taala di xaar ci man illaa billah lu dul jaare ko ci borom bi tabaaraka wa taala kon loolu la lool nag ñoom la lool lañ moo tax ñu tàllal seen loxo seen borom daal di koy ñaan de ne ko rabbana e yow suñu borom aatinaa yal na nga jox nin ladunka tukki fi rahmatan yërmande ak li nga xamante ne ni mooy wërsëg goo xam ne moom la ñuy mën a yoraale ba ma a raw rëcc ci lii nga xam ne moom lañ bëgg ngir rawal suñ diine hayyi naa te yàlla na nga nekk koo xamante ne nii nag ñooy yëwénal min amrinaa ci suñu mbir gi rasadaa yal nag nga nekk yaa xam ne yaa ñu ciy gire di ñu ciy teg ci yoon woo xamante ne nii ñu sànku mukk léegi nag bi nga xam ne lool lañ wax lool suñu borom ne kon ba ñu duggee ca biir kuntu ma nag fa darab naa ñaan lii fa darab naa ca saase boroom bi nangu seen ñaan de fa darab naa ala adanihim fil kahfi sinina adada suñu borom nee na ma dóor ci seen nopp yi sadd ci seen nopp yi lool mooy lan di leen tëj seen nopp yi nelaw loo leen ndax nit ki fekk mu ngi nelaw fekk nopp yi moom du dégg dara nelaw kooku moom ay nelawam day xóot waaye bu dee lu yëngu mu daal di jóg kooku moom ay nelawam du xóotdee suñu boroom nag daal di def ci seen nopp yi yoo xam ne mooy duñ yëg li xew ñooy nelaw yu xóota xóot si nii naa dadaa ay at yoo xam ne yu ñu limu ta bari dina ko leeral ci biir summa ginnaaw gi nag ba ma leen fa tegalee ñaari ñaata at la woon dina ko wax ci biir summa ginnaaw ko ba ma leen fa nelawalee nag baas naa ma daal di leen yebal dekkil leen mooy daal di leen yee ndax deewuñu woon de li naa la ma ngir ñoo xam ayyul xisbayni ana ñan ci ñaari kuréel yi ah absaali ma labithu amada ana ban ci ñaari kuréel yi moo gën a takk bi ma labithu ca la nga xamante ne moom lañu def moom lañu sax foofu la ca biir xuntuma de amada euh, amada ab lim mooy ne ab ab ab ab mooy loolu bu ko defee ndax ñu xam ndax ñoom ñoo gën a xam wala borom bi tabaraka wa taala mooy ñi ñi wuute ci ñaata lañ fa def ak moo ñaataat suñu borom ne loolu borom bi tabaraka wa taala da koo def ngir gaay xam waaye mooy lan ñaari kuréel yooyu dina xamal ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi leeral leen li nga xamante ne moo ci am dëgg-dëgg bàyyi ñi nga xamante ne nii gëmuñu dara ñoom ñu bi tughyanihim ci seen beew gi ya'mahuuna di dengi dengee ko yooyu kon nag mbir maa ngi noonu de kon nag mu ngi noonu léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne mu ne kon nag nahnu ñun boroom bi tabaaraka wa taala naqussu ñun dañooy ñi nga xamante ne nii ñun ñooy nettali li nga xamante ne ñoo lay netta ñooy nettali alayka ci yow seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam naba'ahum seen xabaar bil xaq ci dëgg mooy histoire bu dëgg la bu kenn ne lii ay ay ay ay ay ay ay nettali mag ñu njëkk ko wax kooku moom bu dee ne ku xam la nekkul koo xam ne day répété kese kooku kooku moom waxu moom moom génn na boppam ci diine ji ndax borom bi ne maa ko nettali ci dëgg nga ne lii da ko doy masal kese lay joxe obligé wul mu nekk dëgg innahum wal iyaadu billah innahum dëgg-dëgg ñoom fityatu nay ndaw lañ yoo xam ne yu nekkoon ci seen doole de amanu dañoo gëm nag bi rabbihim ci seen boroom ba ñu ko defee wa zidnaahum ma yokkal leen dolli leen huda ak njub mooy nit loo gën a gëm yàlla mooy borom bi daf lay yokkal sa yàlla goog di nekk di gën a gis yoo xamante ne ay dévoilement borom bi di la wuññil yoo xam ne moo lay gën a dëgëral ci li nga ne moo tax mu ne wa rabatna ala qulubihim ñu takk daal di dëgëral ci seen xol yi la gëmoon muy borom bi tabaraka wa taala id ba nga xam ne ca la ñu jóg ndax waaye tëdd jamonoy tëdd weesu na fa qaalu ñu wax buur ba gaaya rabbuna ee eh, suñu borom de mooy kan rabbu samaawaati lan nga ne ñëw buur bi ñun ñu jaamu ay xërëm ñun suñu borom du du ki ngay wax xërëm yi ne rabbu samaawaati mooy borom asamaani wal ardi ak suuf yi lan na wa min dunihi ilaaha ñun nag nekkuñu fi di jaamu tey woo di jaamu di keneen mi wëllif ko moom borom bi tabaaraka wa taala ñun duñu ko def de laqad qulna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 salaamun ala al mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin